léegi nag kanta Muhammad ibn al-Hasan ah, ash-Shaybani moom daa ànd ak ñeneen ñi ñoom Imaamul Buxaari ñoom Taawus ak ñooñ ak lenn ci Maalikee yéeg ñooñ ak Imaam Ahmad rahmatullah alal jamii <coughs> moom mu ne mu ne wa qaala fa qaala Muhammad ibn al-Hasan wa Ahmad wa Isaaq wa ba'du Shaafi'iyya Shaafi'i yi tamit du ñoom ñépp ñoo ànd ci li seen imaam bi wax ah. voilà mooy am na yoom dañ ne non farata la non yëpp la non mooy ñàkk dafa xaram te digle bi yoneen saa sax digle la. mu ne lenn kon imaam Muhammad ibn Hasan imaam Ahmad imaam Ishaq ak lenn ci Shafi'i wal Maliki ak lenn ci Maliki yi rahmatullahi alayhim dañ ne al addu li nga xamante ni mooy te lii la imaam An-Nawawi doon wax sànq naan lenn ci suñu mbokk yi de nee nañ li ñuy def mooy yemale gi bu dee ay góor gi jigéen la góor ñi ñaar la leen di jox jox jigéen ñi kenn. loolu lay wax ni mu ne ñoom dañ ne al adlu an yu'tiya wala an ya'tiya mooy waajur wi jox az-zakara kii góor ci doom yi hazzayn ñaari cër kal miraas yi comme miraas waaw waxta juuñu laye mooy li ñu waxoon sànq ba ko imaam Nawawi di wax bi annahu hazzuhu bi annahu hazzuhu min zaalika al maal law abqaahu al waahibu fi yadihi hatta ma ñu ne ndax loolu mooy cëram ci alalu waajuram bu doon ne desoon na ci moom ba génn àddina ku góor ki ñaari la ciy am ku jigéen ki benn kon noonu la ñuy def waaye wa qaala ghayruhum ñeneen ñu dul ñoon te imaam Nawawi wax ji la dàqoon ne noonoo waaw zahiru hadis bi mooy da leen di yemale góor ak jigéen a ci yem wa qaala ghayruhum ñu dul ñii nag ne la farqa bayna dhakari wal unsa amul benn différence entre góor ak jigéen waaw wa zahirul amri bi taswiya yashhadu yashhadu lahu imaamul haafid ibn hajar mu ne te digle biñ digle ci li biti nii yemale wax jii la jàppale ah waaw wax jii lay dëgëral te ne lii amul benn mooy ñoom ñi góor ak jigéen a ci yem li ngay jox góor ki moom ngay jox jigéen ñi waaw ndax li mu wax ne sawu bayna awlaadikum fil atiya waaw ndax hadis bi nga xam ne ne saa saam nga xam ne nee na axrajahu Sa'id ibn Mansur wal Bayhaqi min tariqihi wa isnaaduhu hasan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy hadis boo xam ne Ibn Abbas mooy layu ñii te loolu mooy gidi gën a dëgër te loolu amul góor ak jigéen a yem voilà mooy yemale gi moom waaw parce que lele miraas la tudd te lii tuddul miraas waaw kon nag lépp loo xamante ne nii moom ngay joxe góor jigéen a ci yem dangay yemale góor gi ak jigéen gi amul góor ñaar jigéen benn loolu miraas la te kii deewagut moom mooy joxe kon nag mu ne lool ñi ne nag góor a jigéen a ci yem ñoom fi ñu laye mooy xadiis ibnu abbasin mawlana radiyallahu anhuma boo xam da ko yëkkati mu ne yeneen saa sam nee na sawu bayna awlaadikum fil atiya yemale leen diggante seen doom yi ci may yi nga xamante ni moom ngeen leen di may falaw kuntu mufaddilan man yoneen saa sam bu ma nekkoon doon gën a la ahlan kenn ci góor ak jigéen la faddaltu nisaa kon jigéen ñi laay gën a la voilà parce que ñoo gën a feebar te ñoo gën a kii des fois voilà kon lii day wane ne kon mook miraas bokkuñu waaw mu ne lool Sa'id ibn Mansur moo ko soloo na kon Imaamul Bayhaqi soloo na ko jële ko ci yoonam ci sa nee na isnaadam càllaleem bu xasan la mu ne léegi nag muy indi nag kon ñii seeni lay leer na te walillahi alhamdu wal minna insha allah seen wax mooy li gën dëgër mooy wax bii këne moom di li nga xam ne mooy euh, yemale diggante doom yi loolu dafa xaram te digle bi yoneen saa sam digle fii farata la léegi nag euh, nan lañuy nan lañuy yemale mooy lii mu mujj wax ndax xadiis bii mooy góor ak jigéen a ci yam du miraas voilà waaw du miraas góor ak jigéen ngay yemale soit nga yemale leen soit doo may kenn waaw loolu nag wuute nag li ñu lay wax que ne bu dee kii dafa feebar kenn ci ñoom feebar alal da ngay def ci moom ngir faj ko manuñ ne nag alal ju toll noonu seet ko nga jox ko ñeneen ñi dara dalul loolu kenn waxu ko beneen affaire tamit am na kii mu ngi jànge fii foo xamante ne nii moom fa muy jànge foofu dafa war a am location fu mu luye ndax manu la nekk noonu di dund ci air bi ci mbedd mi alors que kii yow moom mu ngi fii fi muy jànge day jóg jóge fii dem sa kër lay jóge yow bàyyi ji tout le temps génn ci koñ bi lay jàngi ñëwaat ñaar ñooñu mënuñ la ne da nga leen di yemale kee diñ ko mën a jox paas muy dem di paas yi fa muy jàngeeg loolu alors que kii doo ko jox paas voilà loolu tamit yemale gi parce que loolu mooy li nga xam ne mënu la ñàkk yooyu waxuñu yooyu ah wala nga ñëw di yemale euh, tabaski jot walla xew jot ngay jënd ay piis yoo xam da nga leen nga jënd piis boo leen ni ñawal kii def un mètre quatre-vingt kii moom def un mètre cinquante ñu ne noo piis yi dañoo war a tolloo déedéet ku nekk ak la tolloog yow nga koy jox bien sûr que gën a njool mooy ëppale ci tissu bi que ki nga xam ne moo gën a gàtt te boobu mooy yemale nga walillahi alhamdu wal minna léegi bu ñu waxee nii ñu ñëw nag imaam al-Hafiz muy indi waxu waa jumhur ndax imaam an-Nawawi am na lu borosé mais loolu imaam an-Nawawi al-Hafiz Hajar dina ci tontu waaw bi muy dëgëral li tax ne dañ koo sit yooyu mu ne waaye kanta wa ajaaba wa ajaaba tontu na <laughs> man xamalal amra bi taswiyati ala an-nabi an hadith an an hadith an-nu'man ah bi ajwiba mu ne ñi xamante ne ñoom dañoo déglu dañoo tiyen te mooy waa jumhur digle gi yonent saa salaam digle yemale ci hadisu an-nu'man bi ci tontu yoo xam ne ñu ngi nii tontu yu bari la mu ne ahaduha benn bi anna al mawhuba lin nu'man kana jami'a mali walidihi wa lidhalika mana kii boobu lay bi dëgër ñu ne li tax yeneen tubaab saa saam tere euh, Bachir ne ko Bachir bu fi euh, tere ko maye gi mu ne ñoom ñu ne kon en fait bon euh, bàyyi dafa mayoon alalam ji yëpp la mayoon Noomaan waaw looloo tax yeneen saa daal di koy tere li waaye xam nga liy dëgërul mu ne laa imaamul xaas na xajar ne léegi nag ñoom ñu teg ci fa laysa fiihi kon nag nekku fi xujja aw lay ala man'i tafdili eh, eh, ci eh, tere gënalante parce que alalam ji yëpp la joxewoon looloo tax yeneen saa sam daal di koy bañ mu ne lii xakaahu nettali na ko ibnu abdul bar al imaam al xaafiz ibnu abdul bar al maaliki an maalik jële ko ci maalik mu ne waaye wa wa tu'aqqibahu wa ta'aqqabahu bi annahu di anna kathiran min turuqil xadis waaye mu ne daa no yow fi wax ji nag boo seetee yoonu xadis yu bari yi foofu daa leeral hmm? an-Nu'man sarraha bi bil ba'diyya imam an-Nu'man ibn Bashir lu leer këni lenn la te ñun gis nañ riwaay yi gis léegi dane man sama doom ji maa ko may yenn ci sama alal gis nañ ko bii weesu waaw waaw <laughs> lenn ci sama alal laa jël may kii léegi kon lan nga mën a waxee ne baado kiiwam la kon lenn ci yoonu xadis bi dafa leeral que ne lenn la waaw moo tax mu ne wa qaala al-Qurtubi al-imaam al-Qurtubi na ne wa min ab'ad at-ta'wilat anna an-nahya innama yatanawalu man wahaba jami'a malihi li ba'di waladihi kama dhahaba ilayhi Sukhnun wa ka'annahu lam yasma' fi nafsi hadha al-hadith anna al-mawhuba kana ghulaman wa annahu wahabahu lahu lamma sa'alathu al-ummu al-hiba al-umma al-ummu al-hiba min ba'di malihi qaala wa haadaa ya'lamu yu'lamu minhu anna ala al-qat' annahu kaana lahu maalun ghayru voilà al-imaam al-Qurtubi nag di tontu wax jooj nga xam ne nee nañ ci imaam Maalik lañ ko jëlee te Suxnuun doon ko wax. <laughs> te ne non c'est que li tax ñu saa sam tere ko ñàkkam yemale ji ne ko yemaleel tere ko lu fekk mu may kii bàyyi ñeneen ñi mooy alalam jib la ko joxoon. imaamul Qurtubi rahimahullah ne li gën a sori nag ci façon yi ñu doon nii interpréter lii ngir dëgëral ne dañ koo mooy wax ji naan tere yi parce que alal ji yëpp la woon mu ni mel ni mu naan comme ni nga xam ne loolu la sox noonu wax ci Maalik yi rahmatullah mu ne mu ngi mel ni moom déggul te ci même bi que li ñu may na Nu'maan li ko li ko bàyyi may mais ab jaam la woon <laughs> waaw te da koo may ba ko yaayam moom am Amratu bint Rawaaha ñaanee ngir mu may ko doom ji lenn ci alalam mu ne lii ci lañuy ñuy xame mën a dogu ko ne. Bashir amoon na beneen alal lu dul woon jaam boobu kese waaw am na sax yoo xam ne waxuma ko am na riwaay yoo xam ne ab tool la voilà loolu après imaam alxam na xajar mu nga fa nekk di jéem a dajale loolu yooyu waaye loolu euh, jaru ko mu ne saaniha kon wax ji xam nga ne wax ji façon argumentation bi moom daanu la mooy que ni alalam ji yépp la joxe woon looloo tax yeneen saa tere ko woon ne ko woon euh, euh, di tere ko woon muy may ñenn. kenn bàyyi ñi ci def loolu xam nga ne lii wax la joo xam ne dëgër defu ko mu ne saaniha beneen boo xam ne moom la ñuy jéem a tontoo ngir ne ñoom dañ ko sib euh, <laughs> euh, baña euh, yemale doom yi anna al-atiyata al lam tatanajjaz waaw lam tantajiz waaw lam tatanajjaz wala waaw wa innama jaa bashir yastashiru an-nabi sallallahu alayhi fi dhalika fashara alayhi bi an la fataraka mu ne lii xakaahu tahawi wa fi akthar turuq al hadith al bab ma yunabidu imam al hafiz ibn hajar mu ne lii nag ñaareelu tontu bi ñuy wax mooy que ne non maye gii ñu tudd fii mooy nekku ñoo luñ exécuté mooy Bachir mayagul woon dafa ñëwoon di laaj yonent bi saa di ko laaj xalaatam ah ci lii nii yonent saa nag ci maye gii mu nar may doomam ji bàyyi ñeneen yeneen saa salaam daal di koy junju que ko bu ko def mu bàyyi ko mu ne lii ma at-Tahawi de moo ko nettali jëli ko waaye mu ne lii wax yi boo gisee yoonu xadiis yi ñu fi gis yii lii lépp day day lii kii ñëw ne man maa may kii sama doom jii maa ko may lii nga naan daa ñëwoon di laaj am lii moom wax la joo xam ne daanoon tamit mu ne saalis waa ñetteelu wax bi ñuy wax ñoom <laughs> ngir dëgëral ne dañ koo sit am na Nu'man radiyallahu anhu kaana kabiran walam yakun qabada al-mawhub fa jaaza li abiihi ar-rujuu' mu ne lii dakarahu at-Tahawi wa huwa xilaafu maa fi akthari turuq al-hadiis aydan xusuusan qawluhu irji'hu fa innahu yadullu ala taqaddumi wuquu'i al-qabr walladii tadaafarat alayhi ar-riwaayaatu annahu kaana saghiiran wa kaana abuuhu qaabidan lahu li sigharihi waaw fa amara hmm, fa umira bi raddi al-'atiyyati al-madhkuur ba'damaa kaana fii hukmi al-maqbuud mu ne kantaa ñetteelu wax bi ñoom ñu ne parce que am normal bon lii xool dañ koo ñàkk yemale dañ koo sit waaye du lu xaram parce que lii lu koy wane mooy am normal mag la woon daa nekkoon mag waaye sokk biñ ko ko mayee jëlagul woon affaire bi wa dañ koo may te téye jëlagu ko woon waaw léegi nag te maye yu mel noon bu dee baay bi mën naa delloo récupérer waat li maye woon comme ni ñuy ñëwee dina ñëw ci kanam bu ñuy waaye jeexal qissatu Abu Bakr radiyallahu anhu parce que ñoom itam mën nañu dañuy laal lool ne loolu day wane ne Seydina Abu Bakr Seydina Omar ñoom ku nekk doxale nga lu mel noonu may say doom lenn ci say doom loo xam ne mayoo ko ñu ci des kon loolu day wane ne li ñu wax moo gën a dëgër dañ koo sib kon nag dinañ ñëw ci loolu insha allah bokk na ci li Imaam al-Hafiz na Hajar di wax lënt-lënt boobu ñuy indil ñi nga xam ne dañ ne farata la mooy yemale bi nooy ñàkk yemale dafa xaram lënt-lënt boobu nan lay yëkkati ko insha allahu taala kon ñu ne kon parce que Nu'man mag la woon te jëlagul woon li nga xam ne moom la ko baayam mayoon léegi nag baayam manat fee delloo mu ne lii imaam at yi de moo ko tuddaat rahimahullah mu ne lii nag dafa wuteeg li nga xam ne moo lu ëpp ci yoonu xadis bi waaw surtout le fait que yeneen saa sam ne ko irji'hu mooy xadis bi imaamul xaafis Nawawi indi ci Riyaad bi nii irji'hu delloo ko la ngay delloo koy mooy waa ji da koo jëloon nga ñëwaat ko waaw fa innahu loolu yadullu day wane ne ala taqaddumi wuqu' al-qabd ken Seydina Nu'man téewoon na mbir mi mooy jëloon na li nga xam ne moom la ko baayam mayoon te li nga xamante ne moom la riwaayaat yi bari di wane mooy que ne mais te daa leer naññ que ne an-Nu'man nekkuloon nag xale la woon waaye loolu dafa leer waaye an-Nu'man juddu bi yeneen saa salaam ñëwee Medina <laughs> waxtaan la ñuy yeneen saa salaam moom bu dee première année bi la génn ak la la la juddu yeneen tamit saa salaam ñu loolu koog mag la woon <laughs> moo tax wax ji moom <laughs> mu ne wa kaana abuhu qaabidan lahu bu ayam mbokku téeloon ndax parce ndaw la woon manul woon a soppandiku ci mbir yonent bi alayhi salaatu diggal ko ne ko hé ne ko malgré ça delloo ko waaw kon nag mu ngi noonee mu ne kon xam nga ne loolu moom ay mag la woon loolu root na daan waa mu ne rabi'uha ñeenteelu lay bi nga xam ne moom lañuy ñuy tontu yi ñuy tontu di wane ne dañ ko sit ñàkka <laughs> yemale mais du lu xaram am na qawluhu irja'hu ko wax yonent saa saa ne delloo ko dalilun ala sihha day wane ne kon mooy la ñenn ñi doon wax fee imaam Ahmad ne mbir mi wér na may gi wér na mais par force da koy delloo parce que lu wéru loon duñ leen ko delloo ko loolu la ñuy nag di jël loolu mais dalilun ala sihha irja'hu li yonent ko delloo ko loolu day wane ne kon wérul walaw lam tasihil hiba lam yasih ruju ndax bu doon ne maye ga wérul di ko nanguwaat du wér wa boo gisee lii nag dëgg-dëgg amarahu yeneen saasam dafa digal Abdul Bashir radiyallahu anhu walidu Nu'man waaju Seydina Nu'man radiyallahu anhuma ah da digal bir ruju'i mu ko li anna al walida waajur wi am na droit an yarja fi ma wahabahu li waladihi wa in kaana al afdal xilaafa zalik ndax man na delluwaat ci may goo xam ne moom la may kenn ci doomam yi même bu dee ne li gën mooy mu bañ a def loolu lakin istihbab at-taswiya waaye lu fekk nag dañoo sopp yemale ñoom mooy yow duñu wax farataay dañoo sopp le fait raj rajjaha ala zalika loolu nag sopp googu moo gën a noot ci le fait que lam may waru ko woon a def fa li daalika looloo tax amarahu yeneen saa sam digal ko bihi ne ko demal nga récupérer war ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne waaye wa fil istijaa'i bi zaalika nazar bon di di di lay lii moom vraiment am na les ci seetaat waay lii moom <laughs> walladhi yadharu mu ne li feeñ anna maanaa qawli waxu maanaa wax yeneen saa ne ko irji'hu delloo ay laa tamdil hiba gis nga al-madkuura maye li nga maye loolu daa wuyul waaw wala yalzamu min zaalika taqaddumu sihhatil hiba le fait que mu ne ko récupérer ko da loolu. li feeñ lan la mooy daa wëyul woon sax mais daa daa c'était c'était nul et non avenu waaw léegi lañ fekk mu ne ko delloo ko loolu daa tekki ne loolu daa wiroon avant eh, voilà mu ne xaamisu eh, <laughs> moo imam al-Hafiz Hajar en fait Shafi'i la mais amul ci li ëpp ci Shafi'i di wax rawatina li <laughs> yooyu quoi <laughs> mu ne xaamisu juróom meelu eh, tontu bu ñuy tontu nee na la qawlahu gën a wax waxam moom yeneen saa saam na ko ashhad ah ala zalika ghayri eh, demal ah ashhad ala hadha demal nga daal di koy seedaloo keneen ku dul man xam nga li imaamu yi moom wax na ko fii sax moo taxoon mu indi dernière version bi ci Riyad bi fii te wax na ci léegi ci minhaj bi ni mu ko dëgërale mu ne ñoom nee nañu ah. <laughs> iznun le fait que mu ne ko ashid loolu ak ndigal la bil ishaad yi mu dem ala zalika mu dem seedaloo lii keneen comme ni ko imaamu Nawawi waxe sànq rahmatullah alayhi wa innama imtana'a min zalika li kawnihi al imam li tax nag yeneen saa salaam bañoon a seede ci lii parce que moom imam la woon moo doon jiit bi looloo tax waaye keneen ku dul moom war na koo mën a def wa annahu qaala mu ngi mel ni yeneen saa salaam ne ko la ashhadu li anna al imama laysa min sha'ni an yashhada wa innama min sha'ni an mel ni yoneen saa daan ko non man duma seede lii lu tax parce que imam bi lii mbiram mu nekkul muy seede waaye mooy muy atte mu ne lii xakaahu ki nettal lii mooy at-Tahawi ayda imam at-Tahawi waaye imam an-Nawawi lu mel nii la wax sauf que waxul euh, côté bii la waxul te laysa euh, anna lil imami hmm, la ashad mel ni li anna lil imami laysa al imam moom li ko war nekkul muy seede waaye muy atte lool kese la waxul waaye lii la layoo que ni le fait que mu a ko ashib loolu digle la te soit digle mu nekk farata wala mu nekk loo xam ne dañ koo sopp wala loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa dagan kese kon nag loolu moom foofu la ko teg léegi mu ne en tout cas bi imam at-Tahawi moom moo ko nettali ba léegi mu ne wartadaahu Ibn al-Qassar imam Ibn al-Qassar daal di koy gërëm mu ne waaye wa tu'aqiba waaye nee nañ leen waaye yéen seen lii nan ngeen fi mën a laye ci lii bi annahu la yalzamu min kawni al an yamtani'a min tahammuli shahada wala min adaa'ihi idaa ta'ayyanat idaa ta'ayyanat alayhi waaw mu ne lii ñu wax nii ñu ne leen ma yéen hein ce n'est pas obligé que le fait que bi lii mbiram nekkul muy seede waaye mooy muy àtte que moom manu la fekke dara loo xam ne mën na ko moom moom témoin la waaw hein ça ne veut pas dire manu manu la seede mu yenu ak seede wala min ada wala mu joxe seede gi bu dee ne mbir mi dafa yi dafa ràññeeku ci kawam waaw te bu boobaa mooy moom du nekk juge mais keneen ay yor mbir mi léegi nag mu bokk keneen ku ko wutu moom mu bokk ci seede yi waaw mu ne waqad sarraha al-muhtajj bi hadha anna al-imama idha shahida 'inda ba'd nuwaabihi jaaz mu ne ñii lay lay bii di lay di wax lii ñoom ma ne ñoom ci seen bopp ñoom kii layel yi moom ci boppam d'accord na kene imam bi bu demee ci ñenn ñi ko fi wutu mooy dossier boo xam ne keneen a ko yor beneen juge wala moom mu décidiru ci kooku man na dem seede ci kanamu kookee man na seede ci kanam kon léegi nan nga mën a waxe nan imam bi kon juge bi euh, euh, imam bi boog lan lii mbiram mooy mu juge nekkul muy seede te nga ne yow bu dee limel nii man na ko nekk gis nga kon tanaqut bi am mooy mbëkkante bi am ci wax ji possible fee possibleul fii loolu dëgërul mu ne wa amma qawluhu kanta wax ji nga xam ne moom la ne yoneen saa sam dana ko ashhid sighatu iznin fa laysa kadhalik mu ne kanta te imam Nawawi la wax boobu <laughs> lañ la fàttali léegi rappelé ko léegi te ne loolu ashhid mooy yoneen saa sam daf ko jox ndigal ashhid ala hadha ghayri demal nga seedaloo ko keneen mel ni da ko jox ndigal demal nga seedaloo ko keneen mu ne non du loolu bal huwal tawbiix loolu saytu ñaawul yi wante ko lii dafa ñaaw loo xam ne yeneen tiberay saa salaam ci diine jii nangu koo seede kan mooy taxaw place am di ko seede sa waay waaye yooyu loolu c'est très simple quoi hu bal huwa li am ba des li tawbiix ngir ñaawlu mbir mi li maa yadullu alayhi baqiyatu alfaadil xadiis li nga xam ne te loolu li koy wane mooy li def ci kàdduy xadiis dafa leer may mu ne wa bi daalika looloo tax sarraxa al jumhuur fi haadal mawduu waaw. moo tax waa jumhur leeral ci wàll yii mawdi' wa qaala ibnu Hibbaan al imaam ibnu Hibbaan ne qawluhu ashhid sighatu amrin wal muraad bihi nafyul jawaaz wa huwa ka qawlihi li Aisha ishtariti lahumul walaa mu ne imaam ibnu Hibbaan mu ne wax ji mu yónnee saa saam ne ishhad ashhid ashhid ala haaza ghayri demal nga seedaloo keneen loolu dëgg la ashhid sighatu amrin la mooy kàddu expression digle la waaye li mu ci jublu du digle. lim ci jublu mooy tere que possibilité loolu kenn di seede lii ndax ak ndëngte la comme ni waxoon ya Sayyidatu Aisha li ko ne saa saa waxee ci xaadisatu euh, ndaw sax euh, ndaw si ñëwoon naan ko mu dimbali ko ci euh, daa bëgg a jote boppam ah te Barira voilà <laughs> voilà ba gaa ne ko ba mu ñëwee ne trouvé naa Sayyidatu Aisha nee na dina ma dimbali nangam nangam. ngir mu libre ci li mu war a fay gars yi na ko waaw mais charte gi kii walaa gi ñoo ko yor méngoo gi ñoo ko yor yeneen saa sa moom duggee laaj mu ne ko lii la mu ne ko ci la defoon discours am boob ci bar bi ba pare Sayyidu waxoon Sayyidatu Aisha ne defal leen charte boob waaw ba pare kullu shartin laysa fii kitaabillah fa huwa baatil léegi le fait que mu ne Sayyidatu Aisha defal leen charte waaw chartal leen ne leen moom walaa gi est-ce loolu day tax ne loolu mooy loolu loolu day wane ne loolu da koo digal mu def ko alors que moom ci boppam ginnaaw gi daa dem xutba mer ci loolu moom yeneen saasam ci minbar bi wane la loolu du yoon alwala uliman ataq méngoo ki ko moom mooy ki libéré jaam moo moom loolu waaw kon loolu mooy même digal boobu moo am fii ça ne veut pas dire mooy demal def loolu ngir ñaawlu ko wax wallahu taala alam mu ne sadisuha beneen bi nga xamante ne moom <laughs> dem na ba dix affaires yi saway mu ne kon ñu ngi ci saa di euh, euh, sixième bi bi ñuy tontu naan loolu day wane ne boo yemale gi dañ koo sib digle gi dañ koo dañ koo sopp <laughs> waa jumhur mooy ak tamasu ko di jàpp bi qawli yi allah ala sawayta baynahum ala anna al muraada bil amri al istihbaab wa bin nahyi at tanziih wa haaza jayyidun lawlaa wuruudu tilka al alfaaz az-zaa'ida ala haadihi al lafza wa laa siyyamaa anna tilka riwaaya bi aynihaa waradat bi siighati al amri aydan haythu qaala sawwi baynahum mu ne ñoom ñu ñu ñu ñu jàppati keneen ngir wane ne ñoom li ñu wax moo gën a dëgër yemale diggante doom yi loolu dañ koo sib mais du lu xaram non non ñàkk leen yemale dañ koo sib waaye du lu xaram mu ne mooy ñu jàpp ci wax ji yenn ci riwaaya naan ala sawayta baynahum allah sawayta yoneen saa sam ne allah sawayta yow noomaan non Bachir lan moo la tere woon daal yemale diggante sa doom yi ñu ne wax jooju nag day wane ne dañ ci jublu mooy mbir mi loolu dañ koo dañ koo sopp te tere giñ tere loolu dañ koo sib mu ne lii de lu rafet la luñ mënoon a dégg budul woon ne am na yeneen i kàddu ci xadiis bi ci même yi yii nii yuy wane ne loolu da koo digal mooy biñ la gis waxoon sànq bi ñuy tàmbal sawwi baynahum nekkoon sawwi diggal ko digle waxul alaa xanaa manoo woon déedéet sawwi defal yamaleel diggante seen diggante loolu kon dàqu na mu ne sabi'uha bi waqa inda muslimin an ibn sirin rahmatullah ala aljami ma yadullu ala anna al fi hadith an qaribu bayna awladikum laa sawu wa tuqba bi anna al muxaalifiina laa yujibuuna al muqaaraba kamaa laa yujibuuna al taswiya <laughs> ba léegi gaa yi di utaat beneen lay <laughs> ñett wala lenn ci ñoom que ne euh, rot na ci imaamu muslim mu jële ci imaam Muhammad ibn Sirin luy wane ne à vrai dire sax kaddu gi nga xam ne moom lañ jàpp mooy bi nga xam ne moom lañu wattu ta boobu la dëgg-dëgg ci hadiisu noomaan nekkul sax sawu sawu bi. daa bëgg a wax ne yenn ci ruwaat yee ko waxe noonu ne waaye yeneen saa sa waxul woon sawwu waaye li wax da ne qaaribu mooy jegale leen bayna awlaadikum seen diggante doom yi te kooku waxul kon yemale imaam al na nag waaye nag <laughs> ñu ne leen yéen yéen nan ngeen mën a waxe loolu ndax yéen yéen ñi wuteeg sax ne yéen ñi ne yemale du farata yéen ñi wax ne yemale du farata te gënale kenn ci ñoom loolu dañ koo sib mais du lu xaram amul sax kenn ci yéen yoo xamante ne laa yujibuunal muxaaraba waxuñ ne par force que ne dañ leen waaw yemale euh, que li war mooy xaw leen a jegale waaw kamaakeem laa yujibuuna ñoom ñaar yi yëpp waxuñ ko dañ ne ñoom ñoom waxuñ sax jegal dañ ne man ngaa may kenn ci ñoom lu loo xam ne da ngay may kenn doo jox kenn dara ñoom waxuñu sax di leen jegale ñoom ñoom waraluñ lool sax yàlla tere comme li nga xam ne noonu la ñu waralul li nga xam ne mooy yemale kon nan nga mën a wax xaari bu ñooñu say seen wax du loolu kon wax jooju it dàqu na mu ne sa aminuha juróom-ñetteel bi fi tashbihi alwaqi' fi taswiya baynahum bit taswiyati minhum fi fi birri alwalidayn qarinatun tadullu ala anna al amra lin nadbi lakin itlaqu al jawri ala adami at taswiya wal mafhum min qawlihi la ashhadu illa ala haqq wa qad qaala fi aaxir riwaaya allati waqa'a fiha tashbih qaala fala idhan mu ne juróom ñetteel bi ci melale gi nga xam ne moom la yeneen saa salaam melale ah li nga xam ne yemale gi hmm, diggante doom yi mooy est-ce que bëggoo woon sa doom yi yemale leen. est-ce que bëggoon ñoom ñu yemale la ci li nga xam ne mooy baax gi ñuy baax ak yow mu ne waaw mu ne le fait que yeneen saa salaam daal di melale mooy tollale gi nga war a yemale diggante sa doom yi ak ñoom yemale gu ñu lay yemale ci ñoom doom yi ci mbaax bu ñuy baax ak yow loolu pari na la buy wane ne kon digle yiñ digle saw wi loolu dënd na ko ci nekk farata waaye day nekk loo xam ne lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu sopp la mu ne waaye imaam al-Hafiz ne waaye lakin itlaq al-jawri ala waaye nag le fait que ren saa saa utiliser moowu ci ñàkk maandu diggante say doom ak li ngay dégg ci ginnaaw bi mu ne laa ashhadu illa ala haqq man yeneen saa saa du ma lu dul ci dëgg te wax na ci riwaaya bi bi bi boobu nga xam ne ci la def melale diggante est ce que bëggoo woon sa doom yi bëggoo yemaleel sa doom yi xanaa bëggoo ñoom ñu yemale. ñoom ñu yem ci li ñuy baaxe ci yow mu ne waaw loolu nee woon na ko falaa idan kon nag bu leen bul jël ñenn ji di ko yëkkati ci ñeneen ñi kon loolu it daanu na mu ne taasiyon haa juróom ñeenteel bi ci façon yi nga xam ne wala waa jumhur di tontoo nee nañ ngir dëgëral seen waxta lay sa huwa bi dëgër <laughs> wallahu taala alam mooy ñu ne lii nag lañ doon wax amalul xalifa tey ni abu bakrin abi bakrin wa radiyallahu anhuma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala adami at-taswiya qarinatun zahiratun fi anna al-amra lin-nadb fa amma Abu Bakr fa rawahu al-Muwatta bi isnadin sahih an Aisha radiyallahu anha anna Aba Bakr radiyallahu anhu qala laha fi maradi mawtihi inni kuntu nahaltuki nahlan falaw kunti kunti ikhtaraytihi ikhtartihi lakana laki wa innama huwa al-yawma lil-waaris wa amma Umaru radiyallahu anhu fadakarahu at-Tahawi wa ghayruhu annahu nahala ibnahu aasiman duuna saa'iri waladihi waaw léegi nag ñu ne léegi ñun gis nga yéen waa jumhuur ñun da ngaa foog ne waaw yéen ba léegi yéen a ngi dàq waaye nag kaay leen ñun suñu li ñu wax te ni euh, ñàkk a yemale loolu dañ ko si mais du lu xaram ndax jëfu suñu beneen lay jëfu ñaari xalifa yi Seydina Abu Bakar ginnaaw yeneen tubaab saa saa ak Seydina Umar radiyallahu anhu ndax ku nekk ci ñoom doxale nga loo xam ne ci biti nii mooy yemalewuñ diggante seen doom yi ñu ne ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu al imaamu Maalik mu ngi ci Muwatta ci sanad boo xam ne bu wér la jële Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne Abu Bakar da ko wax ci feebaram bi nga xam ne ci li génn àddina ne ko man den mayoon naa la am na lu ma la mayoon waaye mooy saisiroo ko euh, exploité woo ko doxaloo ko kiiwoo ko léegi nag loolu bu doon ne da nga koo exploité woon jëloon ko daldi doon na baax yaa koy moom waaye léegi comme que ba ma la ko joxee noonu la ko bàyyi loolu tey daa bokk ci miraas gi ndax da xamoon na day génn àddina ñu ni mu ngi nii li mu may Aysa mayu ko Asmaa waaw mayu koy neen doomam yi Abdurrahman ibn Abu Bakr ak ñoom Muhammad ibn Abi Bakr yooyu ak ñeneen ñi kon nag lii day wane ne kon ñëw lii nii wax daa leer quoi ñu ne leen kaay leen ñu ne dañ leen ci yokkal keneen ki Seydina Umar radiyallahu anhu